من كبائرها سامي ومن تمامي يدي ولي لما يسر فتاة

وما من جامي ذي سعي قد تراك فقلت لا مراد نفسي غنم قسيا أستغفر الله ما لم تكن كساد

البراء والإرز والبل في الأموال بسدائي لكنني تبدو للغفار ذا سرائي أستغفر الله من ذمي ومن تمائي أستغفر الله من تبي ومن السماء ومن تاولها لغلتها سقامي أستغفر الله من همي ومن تمامي baree bare xamatuñu fu ñu teg seen tànk day aajowoo saa su nekk nag ay nit ñi nga xamante ne yàlla baaxee na leen ñuy fàttali ndaw ñi fi nga xamante ne fi lañ war a teg seen tànk ba mën a am mucc tey ak ëllëg loolu di nekk loo xamante ne lu am solo la lu ñu war di fàttali saa su nekk la kon loolu moo tax ñu tànnoon loolu tey ngir tëje ko jotaay bi kon lu ñuy def rek moom mooy dañuy njëkk a jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacke euh, moom sëriñ Moudou Awa Balla Euh, ni nga xamante ne noonu la ànde woon ak ñun ci njàlbéenu jataay yi jataay bu njëkk ba mu àndoon ak ñun fii nii ubbi ko ci turu sëriñ Abbas jaare ko ci sëriñ Basiru Mbakke imaam mi nga xamante ne moo daan ubbi jataay yi yàlla dogal léegi mu ko yabal moom muy ñëw di teew teew toog di taxaw taxawaayam ngir ubbi ñu jataay bi ni mu ko defee woon ko ni mu ko defe woon ci njàlbéen nga te ànd kook ñun tamit ci biir weeru koor yépp jataay yépp gis nañ ne li jamono ji xat-xat ak li yitte yi bari bari jataay yépp moom da ko ànd ak ñun ba tey jiiti insha allah ñu ñaan yàlla fayal ñu te gën a dëgëral taxawaayam kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacké su ko defee mu ñëw ñu ci dénkaan yooyu

عنها فاق الذن من علو اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته لنا سهلا سبحانك إن شئت جعلت صعبا سهلا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم salaamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatuhu noo ngi nuyu mboolem mbokk yi jullit yi fi teew yépp ñoo ngi siyaare ñépp ñu ngi ndokkal ñëpp ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ñu ngi tàmbalee di sant suñu borom subhaanahu mu nu baax woon daaw ñu teewoon jotaay bi ren baax waat ñu bañ teewaat ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dimbali ñu bu déwén ñu teewaat ko jàmm sant bu baax a baax a baax mbooloo mi alwafa leen gërëm bu baax di la ñaan baax damay wax toujours ne tànn gi ñu tànn weeru koor wi di ko ci def nekkul loo xam ne hasard la ndax weer wu nekk mën na nañ ko taxawal di ko def waaye tànn gi koor gi moom am na benn maysa bu ci am loola mooy sunu borom subhaanahu wa taala waxtu wu lay jàppale ab jullit waaye weeru koor a ci raw waxtu wu lay dimbali ab jullit waaye weeru koor a ci waxtu wu ne lay ñaanal ab jullit waaye weeru koor a ci raw lay nangu ñaan waaye weeru koor a ci kon bañ ko tàmbalee ba léegi mu nekk at yu bare bare bare li ko mën a gàllankoor bare lool li ko mën a téq bare lool muy dox ba nëg ni kon bu ne ci biir loolu mooy suru sawru ramadan bar bu ñu fàttaloo ci ci ginnaaw rek na kero bi yonent bi alislaam xeex yéefari ci xeexu Badar bisu weeru koor ci weeru koor la doon weeru koor la doon la woon julli di nekk ñett téeméer ak ñett <coughs> yéefar yi ëpp ñett ñetti junni ñu xeex ñoom gañe leen loolu kon am na secret bu ci ne kere bi ñu bi makka weer koor la woon julli di ni woon doole lool yéefar yi bari doole lool bari kannaay lool ñu xeex ñoom gañe leen ci weeru koor la woon kon daa mel ne suñu borom subhanahu wa taala am na jagle goo xam ne jagleel na ko julli ci weeru koor kon tànn gi tànn koor di jëf waxtaan yi Euh, lu solo la euh, may wax toujours ne ñun taalib yëpp dañu def dañu engagé wu ci wetu Sëñ Tuubaa jox ko seen bopp ci jiyaat ji nga xam ne ñoom moom lay def euh, xam nañ ne bi ñu ko accusé wax ne ko da ngay xeex jihaad Sëñ Tuubaa mi mut na rey xeex jihaad waaye def leen da ngeen juum ndax ngannaay yi ngeen foog ne moom laay xeexe man xeexuma yoonu ngannaay man nii ujaadu uma bi tuqaa abdan qadiman wal mu'min ragal yàlla xam-xam ci laay mooy samay nganaay ma xeex jihaad jooju Sëriñ Tuubaa di def tam ñu war a xam ne jeex ba dinañ tukki ba dinañ tukki ak réer di fi am ba dinañ tukki ñu gëmal yàlla di fi am kon jihaad jooju dafa nekk éternellement dafay continuer ba dinañ tukki nit nag bu fekkee dafa dek dafa déclaré jihaad nga ñëw jox ko sa bopp ne ko damaa ñëw pour dimbale la maa ñu jàppale la kon ngànnaay ya muy xeexe danga ko war a yor nit bu dee xeex yor yàpp nga ñëw di ko dimbale dangaa wut dangaa fàq yet comme moom bu yoree jaasi nga wut jaasi comme moom bu yoree fetal nga wut fetal comme moom waaye bu fekkee dafa yor fetal ba mu yor jaasi yow nga nekk sa loxoy kese kon day man danga ko sot ndax dañ lay boole ci limbu soldaar yi te nga naa lu xeexe yoroo ko kon moom bu amee defat yow ñu ko cause ci nga bokk kon jihaad yi Sëriñ Tuubaa déclaré da koy def ku ci bëgg a bokk ku ne war xamlu war ngaa nangoo xamle boo tolloo ci xamlu da nga fexe ba xam boo xamloo ba noppi da nga xamle ñu xamut loolu mooy li war taalibe yàlla def nag borom dëkk bi di Thierno Ibrahima Faty moom ci sa général yi jiitu woon guerre bi ci la bokkoon ba mu fi jóg mu ngi jógee mu wàcc ñu ko doonante ba ak si suñu jamono yi tey jëlee waaye ñii di alwafa dañ cee bay waaru rëy rëy waaw tool bi Sëriñ Tuubaa tobbiloon maam Cerno di ko liggéeyloo ñoom ñoo ngi cay bay seen waaw ba mat sëkk waxtu wi ñëw fii di waxtaan ci koor gi kenn ku nekk xam ne waxtu noppalu la nit ku bu xëyee ci weeru koor dana bari énergie waaye lu mu gën a jëm ci ngoon rek gën a jëm tàkkusaan dooleem bi gën a wàjju waxtu wi doole wàññi seen doole wàññi ko nag sa kattan gën a néew waxtu wala tànn dugg jëfal seen borom subhanahu wa ta'ala loolu kon passeport passeport bu ma sëkk la kon waaru borom daaru yi seen wàll benn bu ma sëkk def ci am solo mooy waxuma sax tasaare xam-xam waxuma ko ndax fii li fi jaar ci ay mawaade kenn xamut nu mu toll mën nañu wax ne bii bibliothèque la maktab waaye yemuñ ci dañoo tasaare borom mi xam-xam am na ci ñoo xam ne bu ko nag alwafa mën nañoo dund ba gën àdduna kenn du xam ne xam nañ lii kon yemuñ ci wane xam-xam xëpp yemuñ ci yemuñ ci waaye dañoo wane dañoo wane borom mi xam-xam wane ay mara ay maraje yu bare bare yoo xam ne ku bëgg gas mën ngaa dem ci ñoom te bu ñu ko seeta bu ñu ko tàmbalee ba léegi def jamono tey jii ba bisu tey bi la di fi jaar ci ay xew-xew jaar ci ay ay ay ay mawaade ku ci bëggoon a gëstu tey la ñor boo ñëwee ci ñoom day jox téléphone boo xam ne boo wootee koo defoon dañu la jox ay argument yu leer jox la ci ay xam-xam yu leer a leer kon ñoom yemuñu ci feeñal xam-xam waaye dañoo yem ñoo dal ba feeñal borom xam-xam la ca gën a dolli ko ci solo mooy li li baarewoon doomi na yi war na féetluwul ne ñoom mbirum diine képp lañu war a xam loolu bar bar din nañ dañu war a xam lu tug diine war a xam lépp ndax ku yëlif ñëpp war nga xam lu bari yemuñ ci xam-xam képp wala xam-xam fiq képp wala farate jàpp ak farate julli ci mais dañoo indi mawaad yu bare bare yoo xam ne société bi la concerné kon ab société boo ci nekk dafa dund lépp leen concerné loolu war nga koo xam moo xam sante la moo xam sécurité la loo xam alimentaire la xamul mën doon loolu lu am solo loo xam ne lu bees ci jëf yi loo xam ne must am bañ commencé jëf yi ba léegi kon ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo kon baras bi mu baras woon doomu soxna yi ñoom luut xam-xam dina waruñu koo xam loolu dina nekk ci lu ci beneen baras bi ñu dindi mooy barrières yi nga xam ne doon kër yi nga xam ne kenn ku nekk fa bokk rek ngay nangoon ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ngay nangoo jëm jël ci lañ xam loolu dindi nañ fii yaakaar naa mboolem tarixa ci Sénégal yëpp ñëw nañ fi joxe seen xam-xam kon ñoom nangu nañ seen xam-xam nangu xam-xam ñooy des loolu am solo yaakaar na ni ñu def ko bari doon def yaakaar naa jig bi am ci diggante tarixa yi ak kër yi diine yi yàlla mën na ko dindi wala mu naan wàññi ko lool kon loolu liggéey bu rëy rëy la boo xam ne ñu leen ci sant bu baax di leen gërëm la ca dolli ki mooy man dama toujours dama leen dama leen comparé asawul laa leen comparé toujours li ko waral mooy xam nga asal kaf yi ay ndaw lañ yoo xam ne dañoo gëmoon seen diine nekk jamono ju yàq ko yàq ko yàq jamono ju bari tàggante ñu dem ba xalaat ne ñii réew mi doxe ku jaxasoo ñoom dañ yàq sa ngëm kon nañ daw dugg ci barab làqu fa di fa jàmm suñ borom ndax sooy suñ ngëm daw dugg ci xunti xunti mab bi seen kaw ñu ne fa lu yàgg pour ñu téeméeri at yàlla sàmm leen ba kenn loru ci kon pas-pas boobee ak ngëm gookee ak na leen yàlla aare ñoom lay comparé waa Al-Wafa gi noo ne jamono jooju meloon bu ma ne Sénégal mel ne ni waaye jege na ko ci yàqute jege ko ci jaxasoo jege na ko ci ñàkk gëm yàlla jege na ko ci bëgg alal jege ko ci bëgg bëgg daraja jege ko ci nangoo ñàkk ñu ko nangoo ñàkk kilif teef ñoom lépp teg ko fële ñëw jublu seen borom loolu ak jagleel lii moom dama jàpp Sëriñ Tuubaa du ko jagal maam Cerno Ibrahima waaye du du nen ñi fi nekk ñëpp ñëpp lay ndaw nag ñu waroon ñu fekk ñu ci leneen ñu war lépp ginnaaw jublu seen borom xam li xam-xam loolu am solo ndax su ne lii ñëpp ci war a jàpp ndax liggéey borom daaw ku am xam-xam te bokk ci charno sax xam war nga ci indi ku am alal te bokk ci charno war nga alal ku am xalaat bu rafet war na ko ci indi boole ko ci comme mun xam-xam amoo xalaat war ngaa déglu na ko déglu bokk mooy ndax dañ almustama sharikul qa'id wax buñ ko fayee fay ku déglu buñ fayee ku wax luñ ko fay rek fay ku déglu kon ku mënta joxe dara mënoo joxe xam-xam mënoo joxe alal war ngaa mën ñu wax ngir jaar kon loolu ñu ko soñ waa bépp ñëpp na ci jëpp jàpp ñi am nañ ci jàpp ñi am am jàpp ci ñi am xalaat jàpp ci ñi amul daal nañu di ko teew bay mën cee jariñu te yokk mbooloo da ca dolli mooy jamono ji dafa dafa nëx te te te lëj ñu dem ba kenn faletu kenn ñu dem ba kenn tëgatu kenn fan loolu yar di waxtaan te ñun yoonu murid li nekkoon suñu mayise mooy nangu kilifteef ak na ko topp ndigal waaye bu ñu demee ba kenn yëlfatut kenn kenn toppatut kenn ñenn ñi sax ñu tànn li ko waral mooy li ko waral ñoo ñooy tànn ndax li ko waral mooy fii ci yoonu murid yàlla dafay def barke yàlla dafay def barke yàlla dafay ëff am na ñun ñoo xam ne lu ñàkk ak deer duñu mën na ñoo def rek kon nangu ci kilif nangu kilif tak sax ci ndigal ñëpp la war a ñun yoonu murid ñoo ci raw ñu dem ba loolu mel day waaj a jeex day wax toujours ne képp koo xam ne aju nga ci maam Cerno Ibrahima yow kilif teef ba na ko nangu ndax moom gi nangu kilif teef ak sax ci nit ma te dafa am ñett wala yent yu mbir yoo xam ne jàpp nañu li tax ni nangu ñàkk ñàkk kilifteef loolu ca la bokk ba ci mooy ñi am ñu ci baree bare seen xam xëy seen xam jaay leen ma nangatuñu topp kenn ñi am mbooloo ñi am mbooloo mu la topp leen seen mbooloo jaay leen ma nangatuñu am nangatuñu ci niif leen ñi am alal seen alal jaay leen bi nangatuñu nangatuñu ci bu fekkante ne nii ki xam xam-xam toppatul kenn ki am alal tuppatul kenn ki am boole tuppatul kenn kon yoonu fu mu ndax yett yi kat lu yoon wi laaj na borom xam-xam laaj na borom alal laaj na ak nosu laaj na borom mbooloo bu nosu kon bu ko yoonu ñàkkee ñàkk léppam kon borom daaru mii ñu wax moom bu dee xam-xam rek ci moom la ci a yem ndax ku Sëriñ Tuubaa jàngal ba ne ko doy na li nga jàng doy na kooku ci la ma xam-xam mën a yem mënees ko jigi ci xam-xam waaye xam-xam moo luy bari bari bari bari bari mus koo tee tee dox digg ma sax ci ndigal Sëriñ ko tee dox ci ndigal sax ci kilifteef kon xam-xam bi yàqutoon digg doxutoon digg ma sëñ bi ci kilifteef bu dee alal képp képp am alal ci moom doon na yem ndax suufam si képp doy na alal suufam si képp doy na alal carte kilomètre mu ilif képp doy na alal dañuy wax ne bi mu nekkee fii ci Mbàkke Kajoor boobu jamono ji mu melu mel boobu sax ñu penc bi da ngay def da ngay def ne tey ab marché la da ngay ab jala ndax ñu bari ñu di ko chargé foo toog xool suñu toog kee toog yor ginaar kee toog xar kee yor bëy kee toog yor gerte yor ñebbe yor ñu sëb pepp ñëpp day jal jalaat ñëpp di xaar bañ jox ko kon moom alal ci moom la ci moom la mën a yem waaye alal alam jooju gis ko wut ndax dafa jàppoon ne mu ko Sëriñ Tuubaa ko moom kon doxutoon digganteem ak ñàkk kilifteem doxutoon digganteem ak ak ak ak bañ bañ bañ bañ jëfe bañ jëfe ndigal bu dee mbooloo tam kenn ëpp lu ko woon bu dee mbooloo kenn ëpp ko woon bi sëñ Touba demee radiyallahu ta'ala anhu ginnaaw sëñ Touba kopp maam Cerno Ibrahima mbooloo yi amutoon ci Sénégal ndax boobu boobu mooy lu fa yoon mu bépp waaye mbooloo bi liy ci maam ajoo war nga war ci côté boobu alal wurut tax nga ñàkk kilifa mbooloo mu bari pour tax nga ñàkk kilifa xam-xam bari war a tax nga nekk kilifa surtout ñun ñu xam ne borom xam-xam ñu wax ñu wax ne borom xam lañ ndax léegi jamono ji ku jàng lax dëgg rek wala ko risaala daal di sàggatal fi mag baax doo commencé di xeex damay faral di fàttali toujours ne Sëñ Abdou Khoudoss dama koy faral di tudd lu bari ndax léeg dama mas a ñëw bi vacances charré ji ko mu ne ma bu fekkoonte ne ñii nga mel ci taalibe nangu nangu kilifteef ñu génn bitim rek def nañ ko kon kenn du bañ xale yi jàng waaye li ëppale taxoon mag ba daan du bañ xale yi jàng mooy ku fa saa di génn ñëwal boo ñëwee wedd li fa bëgg dindi fi mag ñi defal yow nag loolu dëllu loolu dama dama dafa maa soññ baax a baax a baax ci loolu kon ku aju ci maam Cerno Ibrahima nag war a ngaa nu kilifteef war a ngaa nu sax ci digal ak loo bari bari xam-xam loo bari bari alal ak loo bari bari mbooloo kon jamono doon sëkk nag royaat maam Cerno Ibrahima dama wax ne ki Sëriñ Tuubaa liggéey wax ne nañ ko roy kon mel nii mel noona mel ni mbëgg moo ko mooy mooy borom daaw dafa am benn bis benn benn kilifa ku bokk ci weneen yoon ñëw siyaare Sëriñ tubaab mun ko demal gane ji fere yi mm, kooku dem mu def tournéem ba tournéem jeex mu ñëwaat Sëriñ Tuubaa mu ne ko noo leen gisee muy nettali dem naa fi kër goo xam ne nii lañ jam dem naa fi kër goo xam ne duñu jaamu yàlla dem naa fi kër goo xam ne duñu nangoo liggéey dem naa fi kër nangam nangam dem naa ci kër goo xam ne dañuy nangoo jam yàlla dañuy nangoo liggéey dañuy nangoo lekk mun ko ceerno yu bëri faati ne ko noonu mel laab kon kooku aju moom ku sax ci ndigal damay wax tuuti ne ndigal bu fekkee jarlu sa bakkan kon ki ngay topp gëmoo ko maam Cerno Ibrahim jaay na bakkanam ngir ndigal jaay na bakkanam bakkanam njabootam ngir ngir ndigal keroog bi ko Sëriñ Tuubaa balee muy dem Ndar bi mu ba Louga xaaju guddi 1895 boobu àll bi mu mel boobu gars yi moom kopp mu àndu jógee jógee Louga dem Mbàkke bari kooku jaay ngir ndigal kon kooku ndigal ba nga koo gëm dëgg-dëgg dafay jaay sa bakkan jaay na bakkanam jaay bakku njabootam ngir dëggal Sëriñ Tuubaa kon kooku royukaay bu jëpp fara roy la jamono ji yàqu na waaye ñun nañ fexe ba jàpp suñ suñ suñ suñ suñ diine fexe jàpp suñ suñ taalibe dañuy wax ne yàqkat yi dañuy wax toujours nit kenn mënul kenn dara ba nit war topp kenn loolu wax du yàq la kon ku ne am koo topp ñi sabote wax nit dafa topp kenn am na ku ñu topp na am na ku leen ñu am na ñu leen digal ak leen ak topp kenn toppante te nangoo doon ay nawle tamit ay moroom nawle mooy ki nga xam ne dama ko ci kanam lu muy bañ ko di ko bañ lu muy di waaye moroom wut wut am moroom dal dal ko waaw saa bu moroom moroomante amee rek lépp taxaw ñii def ñaaxum sax dañuy jël dañuy jël dañuy jël chef teg seen kanam jël kenn ko yaay suñu kilifa topp di ko mu leen di wax ñu def leen tere ñu bàyyi kon ki jëm ci diina islam kooku moo ko ma ci waxati fa dal sëñ Modou Kara ñu ngi dellu sant euh, sëñ Bass yi na ak na sant mbooloo mi Al di wax ni nañ fàgguwaat fagaruwaat laxasaaywaat waajal di ween insha allah ñaan suñu borom tabaaraka taala mu yóbbu ñu si di kenn bañ a manqué euh, kenn bañ a tawat kenn bañ a manqué ñu àgg te jàmm def ak ñu ko defoon wa salaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu doon ci rëbboo am gàtt gàtt rek. waaw hmm? dama jox dama jox suñu yëpp assise bi sax. yow kaddu lañ ko joxoon na nga war a wax jërëjëf euh, sëriñ Abdou Samad Mbacké ci wax kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne moom la fi Euh, <coughs> moom la fi rotal te muy kàddu yoo xamante ne mën nañu wax ne ñëw na ci jamonoom te jamono laaj na ko lool fii ñu toll nii xam naa ne fi muy daane la kàddu nag kàddoom fii la sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdou sa aksi ñi nga xamante ne moom moo yor kàddu njabootu borom moo Muxti ni nga xamante ne noonu la ko baaxoo def ak ñun ci at yu ñu weesu yëpp ren incha allah mu ñëwaat fas yéene ko defee noonu Euh, ni nga xamante ne noonu la sëñ Abdou Samad di ubbee jataay bi ci indi kàddug sëñ bi ak kàddug sëriñ Bassirou Anta Niang moom tamit noonu lay indee kàddug sëriñ Abbas ci bu ñuy tëj jataay yi di ko yëkkati noonu tamit incha allah noonu la ko defewaatee ren ji ñu ñaan yàlla mu def ko ay at yu baree baree bari di sant tamit ci taxawaay bi ndax moom tamit jotaay yépp ñoo moom ñoo koy ànd xam naa ne li def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Aziz Mbacké moom sëriñ Moura moom tamit su ko defee mu indi ay kaddu yu dénkaan rek ni ñu nga xam ne noonu lañ ko waxee woon moom tamit ñu sant ko ndax bi ñu tàmbalee jataay bi ba léegi moo moo ñun ñoo ko ànd saa su nekk day déplacé wu jógee këram ñëw ànd ak ñun jataay bi ba mu jeex kon ñu jox ko kàddu gi rek su ko defee mu indi ay kaddu yu dénkaan wala ñuy jox kaddu gi sëriñ Bassirou Mbacké mu Sëriñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla subhaanahu wa lu li ñu fi jëf ci weeru koor lépp yàlla na ko yàlla nangu te fulal nu ko dana xanaa dama munta ñàkk dagal ngànt rek waaye waruma fee wax ndax e, boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi nekk wax nañu te bu ñu waxee li baax mooy ñu déglu ko te jafe ji ko e, sëriñ Bachiru ñëw na léegi wax ji sëriñ Abdou Samad wax daaneel nii ñu di ko dégg ñun ñëpp li baax mooy bañ cee teg dara te bu ñu jógee rek jëfe ju ko boo xoolee ba weer wi teroo ba tey boroom xam-xam bu ne teew na fi wax ju ne waxees na ko fi ba indi fi sax ñoo xam ne ci wàllu àdduna la ñuy wax wax nañu te loolu bu ñu koy def nun ñi noo tax bëgg nu jëfe ko suñu génnee fii ku ci nekkoon na ca sax ku ci nekkutoon na ca nekk ku ci génnoon na ci dellusi loolu moo tax ñu tànn jataay bi woote ko fii ci bërëb bii nga xam ne kenn ku ne xam nga ne bërëbu borom daaru musi la bërëbu sëñ Tuubaa te mën ngaa wat ne sëñ eh, borom daaru si teg na fi tànkam mën ngaa wat ne borom daaru musi julli na fi kon bu nu fi dajalee boroom xam-xam yu toll nii diiru koor gi ñoom ñépp ñu ñëw kenn ku nekk di nu soññ di ñu digal di nu tere li baax mooy sunu jógee fii rek nan fas yéene jëfe ndigal yooyu kon sëñ Basiru noo ngi lay siyaare bu baax di la yóbbante ci sëriñ Abbas ab siyaare ak ñaan yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko ba mu àggale liggéeyam ak eh, yéene ay magam ci barke weeru koor yi tan ànd ko ak moom ñu ngi koy ñaanal itam Cheikh mun Muntaxa yàlla bàyyi ko fi te wéral ko bàyyi ko xelam ak kattanam bam mu àggale ay yéene boppam ak yéene ay magam ak yéene ay waajuram ci barke Serigne Touba barke weeru koor yi noo ngi ñaanal di dem eh, Serigne Mouhamadul Moustapha moom si moo daw balla mooy tam yàlla bàyyil na ko fi te wéral ko li mu yéene moo ko xam yàlla na ko yàlla may bàyyi ko fi ak kàttanam ak wéram ba mu def ko ba def ci lu kawe njortam loolu tam noo ngi koy ñaanal yéen ñi toog di suñuy kilifa muy sëñ Abdou Samad sëñ Bachiru ak ñëpp mën na damay wax ne euh, wax ji sëñ sama doon wax nun ñii la koy wax waaye waxulunu ko ndax dama seetlu ne nun ñi nga xam ne ñun leen tuddee ne ay jëwriñ lañ ndax ñëpp ay taalibe lañ sëñ Tuubaa moom muy doom muy sët muy ab taalibe ñun ñëpp ay taalibe lañ waaye seetlu naa ne lii sëñ bi doon wax ñàkk kilifa dafa tàmbalee am ci suñ biir nun nun ñi nga xam ne ñooy ñooy sët yi walla ñooy jëwriñ yi ndax eh, sa kilifa kilifa dong la ki nga xam ne mooy mooy si kilifa muy sëñ Bas miy toog wala si Abdou Samad miy toog sëñ Abbas di kilifaam ñun gunu foofa ku nu gis rek nga sës ci yaay suñu kilifa loolu digal dañ ko war a def loolu tara dañ ko war a bàyyi waaye nag da gis koo xam ne day wax ne man sama kilifa boxut sëñ Abbas sama kilifa wala nangami sama kilifa wala waaw bu ko defee sa sa kilifa gii toog nga xam ne moo la mag moom la sëñ baa wax ne waccal saxiira naa yu waqirul kabir léegi loolu tàmbalee tàmbalee naax saay ci sunu biir te muy nizaam boo xam ne bii boo ko xoolee ñëpp ci nawoon ñëpp nu naw ci kaw eh, bëggante ak soppante ak joxante ay cër te mag ma gis ne àdduna si même ñi nga xam ne nitu àddunañ kese kese lañu eh, tey doxal àdduna baat boobu maanaam jëf jooju lañ jëfandikoo boo demee ñi ñuy tuddi ay ay takk dem donte ñaari nit ñi ànd am na ko yilif la mu wax bu bu defal nangam force da koy def loolu boobu ñun ci waa Kër Sëriñ Tuubaa dong ci la amoon ci ñun wala boog kenn mënul ci woon loolu nag tàmbalee naax saay kon nag nan dellu siwaat ji fas yéenee doon ay taalibi fas yéenee wéye ay ndigal te bañ cee xool lu nu neex bañ cee xool lu ñu naqari kenn ku nekk kay sa kilifa def ko muy sa kilifa moo la mag féetali ci mag moo xam bàyyi la moo xam lu man doon jàppee ko jàppee ko la wax na ko def loolu daal laa naa naa ko fàttali sama bokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal man de li koo xam ne ki yaa mag nekk fii ci kër borom daan musi wallaahi la maa ngi lay def kilifa ba na koo jàpp ndax man aw ma lu dul borom daan musi aw ma lu dul Serigne Touba te moo nu digal lii te teraanga jun am ci ñooñu lañ ko jëlee kon nanu dellusiwaat lii sëñ ab Samad wax borom daadu kenn gënu ko doon kilifa bu dee alal kenn ëppalewu ko bu dee xam-xam kenn ëppalewu ko bu dee mbooloo kenn ëppalewu ko te teewu koo doon teewu koo am kilifa ñii fi nekk bu dee am lu leen doy dong ñi ngi ñuy toog am nañ lu leen doy sëkk te teewut dañuy fokk seen wax toog ci suuf ngir dem toppi seen kilifa lii nu sëñ Tuubaa bàyyi loon bu nu ko yàq bu nu ko sàmmee te topp ko sunu njariñ la suñ ko bàyyee sunu lor lay doon ba ca des mooy nun waa dëkk bii nga xam ne mooy li ma waxoon ci yoon wale dëkk bii lii ñu ñuy digal ci biir dëkk bi ñi nu koy digal digaluñu ko ngir seen njariñ dañ ñu koy digal ngir suñu njariñ ñun buñ la la bàyyil nangam bu fi def nangam bu def nangam wala jëfal nangam sa boppa tax ñu la koy def moom ñu la koy digal waaye ñoom taxul ñu la koy digal ndax dëkk boo xam ne bii nit faatu na ci nit ngir wopp ngir nit faatu na fi ngir xiif nit faatu na fi ngir mar nit fa lu ne dañ na ko fi ngir dëkk bi taxaw ba mu àgg fii nga xëy ñëw agsi ñu may la pàkk nga xëcc sa courant xëcc sa ndox timit jot nga génnee sa laa jàkkaarloog jant bi jàpp ne lu neex mën nga ko fee def su boobaa dangay ndax sa bopp kala tere nag mooy dalaa sin nga jëm ci kàmbu sawara mooy la fee bu fa jëm loolu dongu la waaye waxulu ko ngir jëmmam moom lii nu sëñ biy digal dina ko tere li mu ñuy digal ak li mu ñuy tere suñ jëmm tax waaye jëmmi boppam taxut ndax moom man ca la war a nekk kon nag sëñ Basiiru sëñ Abdou Samad yéen ñi nga xam ne yéen fi nekk nun daal noo ngi leen di xamal ne nun fas yéene nanu fi nu borom daaru si bàyyi woon sëñ Tuubaa bàyyi nu fi insha allah rabbi fas yéene nu nekk foofa di sant waa Wafa yéen de li sëriñ Tuubaa waxoon maam Thierno Ibrahim yéen a ngi ci musika bil ilmi wa bil ahmaali moom boo demee ci wasiya boobu boo ko jàngee loolee mu ko waxoon lépp ci léegi ci loolu ngeen nekk kon nag noo ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla neen yàlla dëgëral bàyyi leen fi may leen kattan te yokk yëf yi te ñuy teew tey déglu te fas yéene jëfe eh, ndigal li liñ fiy dégg lépp ci ay waxtaan bañ ko tàmbalee ci koor gi ba tey band yaa ngi fi pu ci nar a dem ba nar koo fàtte boo jëlee band digluwaat ko danga nga ko kon yéen li seen maam digle woon yéen a ngi ci ñun ñun ñu ngi koy digal nag yàlla na nu am euh, dégg ak topp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, sëriñ Abdou Assane Mbacké ci kaddu yu am solo yi nga xamante ne moom nga yëkkati toftal ko ci kaddu yi nga xamante ne moom la sëriñ Abdou Samad Mbacké yëkkati xam naa ne ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy jox kaddu gi sëriñ Bassirou Mbacké moom sëriñ Abdou Khoudous mi nga xamante ne mooy yëkkati kaddu yi nga xamante ne moo bàyyi ko ci sëriñ Abbas mi nga xamante ne moo fi toog toogaayu borom Darou Moukhty tey te liggéey bi ñu koy am ci ndigalam. te naka jekk mu daan ànd ak ñun ci tëjtali indi fi ay kàddu yoo xam ne kaddu yi dénkaane la kaddu yoo xamante ne day bàyyi ko ci sëriñ bi kon ñu yox sëriñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Abdou Khoudoss su ko defee mu yëkkati kaddu yooyu. mbokk yi maa ngi leen di nuyu xam naa bala may sori damay ñaan njëggal ci li nga xam ne moo ma gàllankooroon ba ma yeexe agsi waaye su ma ko jégguloo ba noppi te réewul nag mu seereel leen ne dafa am lu ma dogu ci sama xol ne fépp fu ma war a teew fu nekk bu fa sëriñ Abdou Samad teewee loolu contrat la bu ma jàpp sama digg ak moom doy na ma ci te wees dana weesu sax fa ma ci waroon a yam moo tax bi ñu nekkee ci barab yi te ma dégg muy wax dama ne waroon na ma mën a jàll sax tàyyi faa jaarati ndax bu fa teewee rek teewal na fa ñun ñëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Abbas ba ci suuf ndax matale na ko ci wet yépp may nuyoo ci turu sëriñ bi sëriñ Abbas waaye jàpp naa ne nuyoo boobu danga koy boolewaat lépp lambaale ko ci sëriñ Abdou Samad na mu ko defoon ci njëlbeen gi mu defewaat ko noonu ci mujj te ñaan yàlla sunu borom mu may noonu fekkewaat ko déwén yu bare bari di rafetlu bu baax liggéey bi nga xam ne moom ngeen di liggéey te bis bu nekk bu ñu teewut ci jataay biit ngir xam ne am na ñu fi teew teewaale ñu fi nopp yi moom mi ngi jël li mu war a jël fu nekk bis bu nekk dañ ko topp ba mu jeex ba tax na ni ko sëriñ Abdou Samad waxee ci kaw li fi mbooleem li fi daje ci ay marajan defe naa noonu nga ko waxe boobu ba léegi muy ren ak yi ko jiitu day wone ne liggéey bi teg nañ ko fi ñu ko war a teg fi ñu ko war a teg mooy lan moo di jàllale risaale bi nga xam ne mooy ba borom daaru mooti ak ndigal li nga xam ne mooy ndigalul borom Serigne Touba ci borom daaru mooti te ni ngeen koy defee itam mu nekk loo xam ne am na solo lool ndax buñ ko yemale woon ci dëkk bi yéen ñi koy seq man ngeen ko bis bu nekk ba at ba weer wi jeex man ngeen maanaam ngeen ko seen bopp waaye yaatal gi nag ba ñu xam ne maanaam euh, sëriñ Touba daf doon yaatal ci biir diine ji ci yoonu sëriñ bi ak ñi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal diine lislaam te bu ñu xoolee bu baax xam nañu ne loolu mooy liggéeyu borom daaru mooti te nekk ci wàll wi ci des sëriñ daam Abdourahman loo nekk ci wàll wi ci des moo tax di bii dafa bokk ci liggéeyam yi nga xam ne mooy yi gën a yiñ ko gën a mën a wutee ngërëmam ndax am na ci ngërëmul sëriñ Touba ba noppi te meññet mi mi ngi feeñe ci gën a feeñe ci sëriñ Muhammadul Fadil ci kàddoom yooyu nga xam ne moom la wax ne sunu baay Cerno te moom laay wax ne sëriñ Fadilu dafay meññetum liggéeyu borom Daaru Muxti ndax ni mu ko feeñale te ku xam dara ci Seex Muhammadul Fadil bu ko waxuloon it te ñu ne jaar na ci loxo borom Darou Mouhty sol ci moom li mu ci sol da nga xam ne kon kii meññat la ci kër borom daaru Mouhty kon nag liggéey bu mel nii su fekkee ne yàlla baaxe na leen ko Al Wafa di ay bokk yoo xam ne mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko seq ñëpp kenn ku ci nekk la ñu xam ci moom moo di ak yéwénal ak rafetal loolu nag yéwénal gi ak rafetal gi lu kenn man ñaar ñoo ko ko dàq. lu lu ñaar man fukk moo ko ko dàq ndax man ak tële fi lañ ko fekk ba tax na kon su fekkee ne mbooloo mi noonu la ñu ànde day tax rek lu mu rafetoon muy gën di rafet ne leen leer ne ngërëm li moom jàll na bu yàgg ci sëriñ Abbas li mu jàlle woon ci ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon ñëpp ci wakkar borom Daaru Muxti seen ngërëm na mën ngeen a waat ne làq ngeen ko ndax nit ki bu fekkee ne li nga xam ne amut lu may moom su fekkoon ne dafay garab gu mu jëmbat te bëgg mu màgg bis bu set nga jël sa siwam ndax di ko ko suuxatal xam na ne yow mi yéene nga ko yéene nga ko ndam yéeme yéene nga ko ab liggéey yëpp jàll loolu mooy ku fi nekkal borom daaru muuti ku nekk lii ngeen di def moom ngeen koy defal door a àgg ci borom daaru muuti door a àgg si nag ci dëkkub daaru muuti bi ci boppam ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci daaru muuti su fekkee ne dañoo bëgg a jariñoo loolu nag la cay baax mooy di boole dégg ak topp jariñoo gi mooy li sëriñ Abdou Abdul Aziz doon doon junj léegi dafa dellu ci sëriñ bi loo waxoon daaw ci benn ci ayit yi mbubb mi duma ko sol sama wajur solu ko duma ko sol sama kenn ku ma jege solu ko duma ko sol ba tax na nu bu la neexi nga xotti ko bis bu yàlla dogalee mu agsi ba ba nga di ko sol boo tuut dana mel ne ku rafle loolu bokk na ci li nga xam ne moom nga waxoon fii daaw beneen ba mooy mbooloo moo àndal di liggéey bu nekk nga fexe ba bis boo xamee ne téye nga sa loxo mu mel ne e, ki nga xam ne da ngeen a bokkoon di yanu am néeg boo bàyyee sa koñ ñëpp xam ne bàyyi nga téye loxo gi mën naa nekk ci coobaree nit ki téye loxo gi mën naa bañ a nekk ci coobareem ndax doomu aadama day man di tële te yàlla lu ko neex lay def kon nag fexe ba nga nekk ca na nga ca war a nekk nii ngeen àndee ci biir mbooloo mi kenn ku ci nekk wet gam ca war a féete mu di ko doxal ñu xam ne kii kat ndax mënees naa am wutaatam loolu la ñuy laajte ne wutaay moom mënut a ñàkk moom moom kenn ku nekk am na benn boroom xam-xam boo xam ne ab médecin la dafa am am malaatam daf ko yóbbu ci armeel yi bi mu ko xoolee ba xam ne moom yaramam dafa sonn mu bëgg koo faj da ko yóbbu ci armeel yi mu ne ko kii professeur diw la woon kii diw sàngam la woon kii borom alal la woon kii diw nangam la woon ba bañ kii te kenn ku ci ne ci ñoom bi mu fi jógee jàppoon na ne la mu nekkoon bu fi jógee kenn du ko fi mën a wuutu te kenn ku nekk ci ñii ma ba mu fa jógee ku ko ko dàq fopp moo ko wuutu bis nga nag li la dal mooy dangay ngay dal lu noppalu boo noppaluwul noppalu gu ndaw gi dangay ngay def noppalu gu mag gi lii mooy noppalu gu mag gi te lii ñii la wax kenn ku ci ne defoon na ne kenn mënu koo wuutu kenn ku ci ne kala ko ko ko wuutu moo ko ko daq kon li nga xam ne moom la lañu war a jàpp ci wàll woowu mooy fexe ba mbooloo mi boo ci nekkee nga jëfe ci noo xam ne kenn ku nekk dana xam ne yow mi matale nga bis bu yàlla dogalee nga xam ne nag ak ab nattu am na su boobaa itam keneen ka ka lay day tax rek mu yokk ko ngóora kon ñu jàpp loolu bu baax te xam ne itam nag fii ñu koy defee muy ëttub borom Daaru Muxti mooy ëttub Serigne Touba Serigne Kosas Lo daf daan wax naan euh, borom Daaru Muxti Daaru Muxteem gii mooy mooy pekkub Serigne Touba pekk mooy fi nga xam ne fi ngay denc li nga gën a bëgg te loolu mooy li nga xam ne mooy li am moom ñooy li ko sëriñ Touba li ko sëriñ Touba may. kon ñi nga xam ne dañ duñ dañ tudd di ko tudd ñu di ko ñu di ko ñu ñu ñu wone ne dañuy roy ci noonu dañuy xool ci noonu ñu moytu bu baax ne euh, li nga xam ne moom la sëriñ Abdul Aziz doon junj léegi yow mi nga xam ne yaa war a aaye ñu mañ laa fekk ci li ngay aaye laa tanha an fi'lin wa ta'tiya mithlahu aarun alayka idha fa'alta azim su fekkee ne li ngay aaye dañu laa fekke yow nga di ko def wala bu ñu la gisutit yaa wóor na leen ne yow yaa nga koy def gàcc mënta gën a rëy loolu loolu kon day tàmbalee ci ki war a digle war a tere moom mu xam ne moom yàlla tënk na ko jëng na ko ci yoon wi la ko jëng bu waru koo mën a jéggi dem fenn yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne dindi gindi nit ñi ci say jëf moo gën a moo gën a yomb gën a jub gën a gaaw ci gindi leen ci say wax ñu wóor leen ne sëriñ Abdou Samad mi wóor na ma ne li muy wax fii mu toog bu génn it loolu lay dund loolu mooy li nga xam ne da ngay gindi nit ki ci say jëf te bañ leen a gindi ci say wax bu fekkee ne loolu am na rek li nga xam ne moom la ñu borom daaru bàyyee mën nañ koo sàmm te incha allah du nu du nu ci am kersa mukk rawatina bi nga xamee ne sunu kilifa yu baax yi nekk sunu kanam lool rek mooy sun mooy seen bëgg-bëgg la ko tàmbalee ci sëriñ Mamadou Awa Balla mi ko njëkk a wóotu tey ci sëriñ sëriñ Abbas bi yal na ko yàlla may kattan ak wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal borom daaru muuti ak ñi yaakaar borom daaru muuti yëpp ak ñi ñu bokkal diine lislaam ji yëpp kenn ku ci nekk la nga ci bëgg sunu borom defal la ko yàlla may leen kattan ak wér waaye noonu nga xam ne noonu lañ ko daan doxale loolu rek mooy li nga xam ne mooy li fi nekk yaatal gi nag yaatal ko bu dugal ko ci biir diine lislaam ji ñu bokkal lislaam ji yëpp it loolu yi day di beneen bunt itam ndax jamono dem na ba toll foo xam ne am na fu ma ko doon wax barki démb alquran day wax ne wala tasubu alladina yad'una min dunillah fa yasubul adwan bi xayri ilmin boo fekkee ne danga nga saaga way juru jàmbur su fayoo yaa saaga sa way juru bopp xammee ni ngay defee dafa baax te yi nga xam ne mooy jàllale wax yeeg defin yi ci jamono toll na foo xam ne am na ñoo xam ne nu leen neex lañ cay waxee nu leen neex lañ cay defee te loolu su boobaa itam keneen ki nga jàkkaar lool faw mu wëlbatiku fayu ndax fu ñu jaar rek la kenn moomu ko tëjuñu ko ña ko moom lañ ci am rek lañ am soxla léegi su fekkee ne loolu am na bu ñu moytuwul danañu dem ba li mag ñi doon defar ak ak di ko taaral ñi nga xam ne ñoo ñu mujj ñi danañ ko tilimal danañ ko ñaawal kon lii ngeen def nga xam ne xooluñu ci ku bokk fenn tariixa sàngam ak tariixa sàng day beneen liggéey bu am solo ba xam ne ak benn la ak jegeñal la jegeñal googu feeñ na ci am na ci dama takkatul bis bu ci doon waaye ki nga xam ne teewoon na te te mu dëppook ak bis boobu li mel ne lii may wax feeñ ci benn réseau ci réseaux sociaux yi dafa mel ne da ngeen a taxaw weddi la nga xam ne moom la waajoojee wax te jaaru leen ci aw turam ndax invité koo xam ne bokkul ci tarixatul muridiya mu nekk ci ëttu borom Daaru Muxti di wax lu jëm ci diide yaakaar naa ne loolu weddi na képp koo xam ne kii am nga gis-gisu xol xam ne liikat mooy li am waaye lee aw aw niir la rek wuy jàll ñu fexe nag ba loolu dañ koo gën a moytu bu baax a baax ci kaw kenn ku ci nekk loo ciy wax ak looy def lu nekk nga xam ne yow li nga wax kat sànni nga ko ci jaww ji ñëpp mën nañ ci joti kon loolu yàlla nay doon lu baax te nag lépp loo xam ne lii luy jegeñale ay xol la moo xam ñi ñu bokkal borom daaru monti la luy jegeñale ay xol la moo xam ñi ñu bokkal Serigne Touba la luy jegeñale ay xol la moo xam ñi ñu bokkal diine ji la loolu lépp ñu di ko moytu ndax am na ñoo xam ne su fekkee ne xamuñu woon bu ñu jaaree fii danañu xam bu ñu dégloo danañu xam dana danañu xam ne mbir yi kat ndekete ëpp na dayoo léegi jéggi na dayoo àgg na foo xam ne fii ku moywul danga nga xëy taal am réew te doo ko yëg danga xëy tasaare ay bokk te doo ko yëg danga tilimal diine te doo ko yëg ndax yañ ñuy wax addicaab yoo xam ne jëruñu tontoonteel jëruñu delloonteel te ña ci ëpp doole ca jay ña cay wax ca biir seeni njariñu bopp la ñuy séentu ca biir wax ja ba dugalaale ca ñeneen ngir ñoddi leen ci seen biir ndax ñu mën a wax ba feeñ loolu dafa mat a bàyyiwaale xel bu baax a baax dafa am ñoo xam ne seen njariñu bopp lañ cey wut di ko xool te bu buñ ko buñ ko bu ñu ñoddee ñeneen yi daal leen may aw tur ñu ne waaw ñu tudd leen dafa am ñoo xam ne loolu lañ cey lañ cey lañ cey wut waaye loolu lépp rek bu ñu tënkoo ci euh, ndigali sëriñ Touba ak ak euh, li nga xam ne moom la fi borom Darou Moukhty bàyyi te sëriñ ma Mamadou Awa Balla dundal ko mu jaar ci sëriñ Abdul Xudur jaay ci jaar ci sëriñ si xaddi ba ci sëriñ Abbas tey ji ak ñi ñu ko bokkal ñëpp xam nga ak xilaafa dafa nekk loo xam ne dafa fés waaye mboolem ñi nga xam ne ñooy doomi sëriñ Tuubaa te doonuñu woon ay xalifa ak ñi nga xam ne ñooy doomi borom Daaru Muxti doonuñu ay ay xalifa kenn ku ci nekk liggéey nga ci biir yoon wi liggéey loo xam ne mook liggéey bi nga xam ne moom la xalifa yi liggéey ñooy yem rek ndax day bay mottali di di taaral liggéey yi nga xam ne moom la xilaafa gi di di liggéey waaye nag adresse bi dañ koy jaarale ci ki nga xam ne moo nekk ci kanam mbooloo bi loolu rek lañ koy lañ koy waxee waaye kenn ku nekk ci ñoom liggéey na ci noo xam ne buñ la buñ ko génnee tegal la ko ne rek da nga xam ne bu ñëpp royoon ci moom it lépp bu baax kon loolu mooy li nga xam ne buñ ci tënkoo rek ci ndigal yi borom Daaru yi li nga xam ne mooy li mu jëlee ci Serigne Touba. ndax li mu jëlee ci sëriñ Tuubaa weesuwul mu nekk taalibe xaqan boo xam ne bii dégg naa sëriñ bi mu mu koy tudd léegi bi bay jëw borom daaru muuti ak li mu xam ci li mu xam ci digganteem ak boroomam borom daaru muuti ak li nga xam ne mooy cër bi nga xam ne moom la ko sëriñ Tuubaa sedd sëriñ Tuubaa jaral ko ak njabootam muy fanaan ci bitti mu jaral ko muy fanaan ci ay taati garab mu jaral ko ñàkk bakkanam akum njabootam dégg naa ko léegi yàgg nañ koo wax waaw loolu kooku bu dee sunu royukaay nun nun war a def dafa am laajte boo xam ne dana war a taxaw laaj ko sunu bopp nga xam ne bu ko keneen sañee it nun ñi dëkk Daaru Muti sañu nu ko waruñu koo sañ ndax buñ ko bu nu bu nu defee lu bokk teg li borom Daaru Muti doon dund ci Sëriñ Tuubaa rek dafa mel ne kon war nanu borom Daaru Muti dafa am loo xam ne lu ñuy tudd ay sentinelle ay garde yoo xam ne dañoo war a taxaw doon garde yoon wi waa Daaru Muti am na loo xam ne bu ñu ko gisee te muy loo xam ne lu tëgwut ci lool ci ci ci dëgg la loo xam ne li bokkul ci yoon wi la bu taxawee di ko dindi wala ñu di ko defar sax waruñu ca xaar ku nu woo wala ku nu ci wax dañu war a xool war mooy borom daar moo Muxti ci yoonu Serigne Touba xool loolee nuñ ca waxee nañ ca defee mu mën a mu dëppoog lu mel ni li ma doon wax ne waxtaan wi nga xam ne dëppoo na keroog ak bis bi nga xam ne am na benn waay bu wax loo xam ne xaw naa jaxase ay ay ay tarixa ci biir réew mi. kon loolu mooy li nga xam ne ci lañ war a teg suñu tànk suba ak ngoon di ci xëy di ci gontu te fas yéene nag waxtu bu ñuy xëy bu nekk rek. nu am ngërëmul sëriñ bi buñ tefee suñu xol ne ngërëmul sëriñ bi la ñuy wuti rek loolu mën na nu amaale ci diggante bi lépp loo xam ne lu luy defar la damay gàttal ci ne suñu xol sedd na bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen def ba ñu tàmbalee weer wi ba léegi moom ngeen def ba ngeen tam ba ñu tëralee Al Wafa ba léegi waaye gënati nañ cee bëgg bi nga xamee ne barki démb waa ngi koy wax sëriñ Abdou Samad ma ne ko teew gi ci barab bi dafa am solo lool ndax li ngay teew ak bokk yi ngay àndal di fi teew dafay soññeek beneen soññee lay doon boo xam ne ndax nit ki nag kuy bay ci toolu jàmbur war naa xam ne yaa ngi bay ci toolam te loolu mooy li nga xam ne mooy mën a tax nit ñi gën cee sawar te xam ne seen diina la ñuy topp seenu taalibe la ñuy gëstu royu lañu la ñuy def waaye nag gën leen cee nampatal ñoo xam ne lii kat kii kat li nga wax léegi dem nga ba sa énergie jeex nga war a mën a dallu ba noppi nga wëlbatiku jënde ko ko xam nañ ne loolu lu ko jar la loolu mu doon loo xam ne sëriñ bi lu ñu yëg la lu ñu lu ñu lu ñu naw la te sëriñ bi muy muy sëriñ Abbas ku ko xam ku nekk xam nga ne xam-xam moom lu ko itteel la jubbanti lu ko iteel la am ngërëm ji borom Daaru Muxti lu ko itteel la te bi mu toogeeg léegi wane na ko mu teg ko ci fa nga xam ne mooy mooy ñi ko jiitoon fañ tegoon seen tànk rek ñu ñaanal ko yàlla ñun ñëpp rek ñi nga xam ne na la ko bëggee mu amee ko noonu te lanu ca war nu itam nu ànd moom ma ne noonu ku mu dimbali nga dimbali ko ni ko sa way jur daan waxee sëriñ Mamadou Awa Balla bu fekkee ne yàlla dimbalee na la moom mi nga xam ne moom bu la dimbalee duutoo soxla ndimbalul kenn yàlla nu dimbalil boppam te lépp loo xam ne lii def nañ ko ci njuumte ci weeru koor yi suñu borom jéggal nu ko lépp luñ ko luñ ko ñaan ci biir weeru koor gi alxuraan ju ñu jàng rakka yu ñu taxaw tàllal gu ñu tàllal suñuy loxo jëmale ko ci moom lépp mu nangul na ko lépp xeetu xeetu bàkkaar la ak bu ak wet gu mën a wet gu mën a génne nag ak nu mën a toll mu rëy bu ndaw mu jëggal nu ko lépp lu war a dox suñu diggante suñu biir nunu neen kenn ku nekk jëggal ko moroomam te sakk mu jëggal ko ko te suñ ko defee itam sunu borom dana nu ko defal nu xam ne noo ngi ci ëttub ku sell ci ëttub ku sellal ëttub ku am ngërëm ëttub koo xam ne ku bëgg ngërëm man koo am ci moom ëttub koo xam ne kii li mu am ci Serigne Touba kenn amu ko ci moom kenn fekk ko ci ci moom kenn mësu cee mësu cee weranteeg moom kenn mësu cee tollaloonteeg moom xanaa buñ ko dee wax kay léegi tey la bi nga xamee ne dañoo jël histoire yépp kenn ku ci nekk tëgg ko nu mu la neexee jox ko ku mu la neex waaye loolu terewul nag lam ci am dara mënu koo soppi dara mënu ko faa jëlee ndax ku mënta indi dëkk bu mel ne daarul Moukhty gi ku mënta indi dëkk bu toll ne daarul Moukhty gi ku mënta indi Serigne Touba la maa ngi dem téyel ma njaboot gi ba ma ñëw ak lépp lu fi nekk ku loolu mën la soppi histoire borom Darou Mouhty te loolu mënul nekk kenn kenn mënu ko ku mun taam Serigne Touba tukki ba ñëw bi mu dikkee mu la ndax yow lii da am loo jàpp wala ak maandu la loolu ku ko amut mënu la am li borom Darou Mouhty am kon li am moom dong moo ko am daga moom dong moo ko am nag nu ni askanali ci moom ci doom ci taalibee ni mu ko daan waxee ñun ñëpp di ay taalibe kese yàlla na nu yàlla may nu am ngërëmam te xàll wi mu xàll ci yoonu Serigne Touba buñ ko jàdd mukk noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan yàlla sunu borom mu jéggal nu may balu àq ñëpp di baal àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Serigne Bassirou ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne moom nga yëkkati te yëkkati ko ci turu Serigne Abbas mi nga xamante ne moo fi toog toogaay borom Darou Moukhty te muy kàddu yoo xamante ne kaddu yu jot la kàddu yu matale la xam naa yàlla nañu yàlla boole rek ñi nga xamante ne dañuy dégg ay wax topp la ci gën a rafet ñuy fedli rek kàddu yu ñaan yi. ñaan yàlla kàttanal la ba li nga xamante ne moom la la suñu boroom yan nga mu téeñal la ko nga àggale ko foofa sa njot di jotali tamit kàddu yi cant yi rek ci ànd gi nga xamante ne moom nga ànd ak ñun ci liggéey bii nii ndax umpale wuñ ne euh, ñëwoo ci jataay yi waaye nag yaa ngi koy topp topp goo xamante ne loo ci gis lu mat a joyanti da nga woote wax ne nañ ci joyanti nangam loolu nag li muy firndeel moom mooy jàppe woo ko ne euh, seen yëf la waaye danga koo jàppe ne sama yëf la loolu nag yàlla na ko yàlla yàggal yàlla na yàlla kàttanal xamaa naa li def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Mbacke mu sëriñ ko Samb Jamil mi nga xamante ne mooy wax ci turu mu assasa bi su ko defee mu yëkkati ay kàddu yu cant yé jëmee ko ci ñi nga xamante ne ñoo jàpp ci liggéey bi. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina mawlana muhammad nil makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi nuyu sunu kilifa yi nga xam ne ñoo ngi ci jataay bi di leen jéggulu ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati ci seen teewaay di yëkkati kàddu gi ci turu mu assasul wafaay bi xuququl iman muy ay kàdduy cant ak ngërëm di ko jëmale ci mbooleem ñi nga xam ne ci lu jege walla ci lu sori eh, jàpp nañ ci liggéey bi nañ ko waxe woon ba ñu door a tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim ba tey ñuy wax alhamdulillahi rabbil alamin di ko tàbbalee ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk bi di sëriñ Abbas te di ko jaar ci sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdou Xudoos mi ko fi teewal di ko jot li kàdduy cant ndax noonu kat ak njabootam lañ ni nga ko waxee rek di ko bayal ci toolam bi di yëkkati kàdduy cant di la ko jox itam di la sant bu baax ci teewaay bi xam naa bu fekkonte ne ba koor gi tàmbalee ba léegi jataay bii rek moom la moom lañ fi def itam daanaka doy na sëkk ci ndénkaan yu am solo yu ñu fi dégg ak jubbante yi ak orientation yi loolu ñoo ngi ci am mbégte bu baax a baax a baax Euh, cant gi xam naa ne du mën a tudd ñëpp waaye sëñ Abdou Samad moo asat wafa bi xaqul iman da koy jagleel ak cantu boppam mu mel na ne bu ñu ko santee itam sant nañ kilifa yëpp sant nañ bokk yëpp bala ñoo ñëw ci yëkkati kàddu yi cant yi ndénkaan ak soññe yi nga xam ne jaar na fi te Al Wafa ci ay tomb ndax dafa am solo tomb bi nga xam ne sëñ Abdou Samad moom la tàmbale woon muy solo si nga xam ne moom la xam-xam am ndax sëñ bu mag bi bi muy jàmmaarlook noon yi dafa tànn dafa tànn ngànnaayal xam-xam doon koo xeexeek ñoom mu soññee ci bu baax a baax wax ne kuy dimbali nit wala kuy xeexal nit ngànnaay lam tànn dangay fexe ba am ca lu baree bari mu soññee ci soññee yu am solo ci xam lu ko ak nangu ko xamle loolu ba lañ cee sore dañuy profiter ci jot li loo xam ne waroon nañ di ko wax ba jotaay bi tàmbale ba léegi bu set ñu wax ko te mooy xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu toogee bokk na ci li mu yeesalaat woote bi mu yeesalaat te ko lool mooy taxawalaat ay daaree xam yoo xam ne day tàmbalee na ko waxee ci ay kàddu boppam day tàmbalee ci suuf ba ca njobaxtan la noonu la ko waxee woon euh, te ñam ko dénk ku mel ne Cheikh Ahmadul Badawi di wax ne war nañ fu ab jataayu murit nekk ñu fàttaliwaat ko wax ne liggéey boobu liggéeyu yoonu murit bépp la te ku nekk war na cee jàpp loolu day dugg rek ci e, fonk xam-xam gi nga xam ne sëñ bi doon nañ doon nañu ci soññ léegi e, rawat na Cheikh Mouhamadou Bachir wax na itam ne xam-xam moo nekkoon muhimmatu Cheikh Ibrahima Fati wala boog bokkoon na ci yi ko sëriñ bi féet la woon yi gën a fës kon kuy askanu ci moom wala nga yewoo ci ab jataayam war nga ko jox fulla lool moo tax mu asat wafa ci soññee yi nga xam ne dégg nañ ko fi ñi ngi gën a feddali seenu taxawaay di gën a takkaat seen laxasaay ci dundalaat xam-xam waaye ci tasaare ko tasaare itam ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ci boppam soññee yi nga xam ne jëm na tamit ci wormaal sunu kilifa yi ak topp seeni ndigal ak dëggal sunu taalibe loolu tamit ñoo ngi koy jàpp nañ ko ci waxtaan wi ak jegeñal gi nga xam ne kuréel gi mi ngi koy jegeñal këri diine yi loolu tamit dégg nañ ko ci soññee yi nga xam ne Cheikh Mahamadou Bachir soññee na bu dee ci wàllu tomb yi nga xam ne jaar na fi eh, bari na lool waaye yenn yi ci wàllu askan wi la jëm dafa nekk ay mawaadiyan ijtimaaya yoo xam ne yuy defar jikko la yoo xam ne yuy tax njaboot gi mucc ayib la yooy jaar na fi yeesalaat ay dégg déggin yoo xam ne jamono dafa dem ba déggiin yi mel ne lu jaxasoo lu mel ne mawdu bu mel ne laysa laysa kullu jadidin biddaatan du lu yees rek nekk ñu jàppee ko biddaa boo xam ne dañ ko war a wacc lu mel ne alwasatiya nga xam ne kuréel gu nekk day jàpp ne moom moo nekk ci dëgg-dëgg lislaam lu mel ne mafhumul jihaad ci fikru suufi loolu ay mawduu la yoo xam ne laj na saqaafiya bu alwafa tànn na ko tànnin woo xam ne du hasard dafa xool ay tomb yoo xam ne jamono daf koo ci wàllu wér-gu-yaram tànn nañ ci ay mawdu bi ci ëpp solo mooy bi nga xam doon na wax ci tawat jooju nga xam ne ñu bari solo na leen te mooy ñi nga xam nañu am jafe-jafe ci liy segg seen deret wala seenum ndox ci wàllu environnement nga xam ne mooy dëkk dëkkaan yeeg li ko wër loolu démb rek def nañ ci waxtaan woo xam ne euh, ku ko teewlu rawatina kilifa yi mel ne ne mën naa defar lu baree bari ci wàllu koom-koom itam fàttewuñ ko wax waxtaan nañ ci lu mel ne al waqf al islami ak yeneen i moo dox yoo xam ne jataay bi mayewul ñu tudd ko eh, sëñ bi daal ñoo ngi wan ne ñun tam suñu xol sedd na lool ci kàddu yi waaw gën nañoo gën nañoo xam ne eh, li ñuy def neex na leen kon nag ñoo ngi sàkk ngeen yokku ñoo ñaanal sunu borom dool ñu tawfeex ba ñu def ci lu kawe sunu njort cant yi cant gi tamit ñoo ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi doon teewee waxtaan yi di teew ci barab bi ak ñu ko doon déglu ci rajo yi di sant mboolem ñi nga xam ne dañoo nekk ci alwafa nekk ci lijaan yi ci commission yi moo xam laj na bi ñuy wax laj na xiyaada nga xam ne ñoom ñooy jël ay dogal eh, jar sax ñuy tudd tur yi waaye laj na almaliya nga xam ne lépp luy tax lii ñuy def mën a sotti te loola eh, am am di ko def loola ñoo ñoo ngi leen ci sant bu baax di sant képp ku leen ci jàppale xam nañ ne ñu baree bari def nañ ci seen ñaq ngir euh, jëmmi sunu borom subhanahu ak jëmmi borom daaru moom ñoo ngi sant ñëpp lu ci waaye def muy tuuti wala muy lu bari sunu borom xam na ko yàlla na lu ko sunu borom fay inna allaha la yadi'u ajra man ahsana amalan bu dee laaj na tanzime bi nga xam ne ñooy taxaw euh, yi barab bi nga xam ne ñoo koy nose ba lépp jaar yoon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax laj na saxaafiya nga xam ne ci njiital sëñ Ahmadou Mbacké nga xam ne mooy jokkoog waxtaankat yi ñenn ñi jóge ba Louga ñenn ñi ba Fatick ñenn ñi dakaar fu nekk borom xam jóge fa sëñ bi waxee léegi loolu tamit jokkoo boobu ak coono yañ cay jànkonteel yépp Alwafa mi ngi ciy mi ngi leen ciy sant bu baax euh, commission bi xam ne ñooy wàllu technique ñoom sëñ Xaadim Seck nga xam ne lii bu fekkoon ne fii rek lay yem naam dana am ñu jariñu waaye nag tasaare gi ñu ko tasaare ba fu nekk ci réew mi ak fu nekk ci àdduna mën koo jot loolu Eh, laj na boobu ñoo ngi leen di sant bu baax laj na bi nga xam ne laj na ijtimaaya nga xam ne eh, seen liggéey du fés te mooy bu ñu ne alofa bu weesoo nashrul ilmi wa thaqafa al islamiyya dafa am i'anatul muhtajina wal fuqara loolu di loo xam ne suñu digganteeg eh, suñu borom mi nga xam ne moo xam lu nëbb la al lajna al moom itam ñoo ngi leen di sant ak laj na yi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu wàllum wàllum xasida yi ñoo ngi yees laa sunu cant ci sëriñ bi di sant rajo yi nga xam ne dañ ci doon jàpp ñoom itamit rajo yëpp xëy na mën nañoo tudd yi ci gën a fees tàmbalee ko ci Darou Moukhty FM Touba Ñaaxeen FM Benno FM Lamp Fall FM rajo yi nekk Mbàkke RFM R bu loolu weesoo kon euh, ñoo ngi ñaan siñ bi ngeen doon lañoo ñaanal bu baax a baax sunu borom yu ñu fekk ko ay at yu baree bari ñoo ngi jégg lu baax kàddu yi lu ci dëng ñu jégal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf euh, sëriñ Mouhamed Mbacke ci leeral googu nga xamante ne moom nga doon andi te mu jóge ci kuréel gi. muy ay kàdduy cant yoo xamante ne kuréel gi yëkkati na ko jëme ko ci képp koo xamante ne jàpp nga li jàpp nga ci liggéey bi rek ba mu antu ñu ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla fayu ñu leen xam naa li def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Xaadim Mbàkke Moussa sax su ko defee moom tamit mu indi ay kàddu yu taxaw seetlu rek ci ndénkaan yi nga xamante ne moo fi rot ci jotaay bii tey kon jox kàddu gi sëriñ Xaadim Mbàkke billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu leen di siyaare ci weeru tedd bi di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yu màgg yi nga xam ne ñoo fi teew di sëriñ Bachiru Mbacke ak sëriñ Abdou Samad ak sëriñ Abdul Aziz ak yeneen kilifa yu mag yi fi teew yépp kàddu yi may yëkkati nag kàddu yi fecc li lay doon maanaam ni ñu ko waxee ci njàlbeen gi nga xam ne kilifa gi waroon a def waxtaan wi dafa teewul bi ñu waxee li ñu war a wax ñu sàkku ne rek bu ñu mënee fecc li li des ci waxtu wi ci loo xam ne day am njariñ loolu rek moo waral suñuy kàddu mu doon kàddu yoo xam ne nag dana xaw a diis lool ndax kilifa yi nga xam ne ñoom lañu ñu toogal di ay kilifa ak kàddu yi nga xam ne sunu kilifa wax na ko fii léegi itam ci kilifteef gi nga xam ne moom la kenn ku ne war a jox sa kilifa loolu dana tax kàddu yi dana xaw a diis ci ñun nag kon ñu jëfe ko ngir muy ndigal wi nag nga xam ne moom lañ doon moom lañ def thème bi mooy kilifa yu baax sunu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom lañu yàlla baaxe te lépp loo xam ne ñu ngi koy jariñoo tey ji ci diine ak ci lu baax ci ñoom lañ ko jëlee ñu fàttaliku leen nafar seeni jikko te royaat leen bu baax a baax loolu nag képp koo xam ne yaa ngi fii ci barabu tedd bi di Darou Moukhty daanaka say misaal doo ko jëlee fu sori ndax borom barab bi muy borom daaru nekk na koo xam ne doy na sëkk royuwaay doy na sëkk nafarukaay ci lépp loo xam ne nit ki bëgg na ko ci ak mbaax ci digganteem ak boroomam wala ci digganteem ak sax àddina ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi waxee léegi sëriñ Touba moo ko waajal ba def ko muy royukaay am na xissa boo xam ne dañ ko faral di dégg benn naaru gànnaar boo xam ne dafa daan defal dafa daan defar ay satala sëriñ bi sëriñ Abdou Samad ju ñu na xissa bi ci biir waxtaan wi maanaam naar bi dafa daan defar ay satala bi mu wëree nag ci bare bi sëriñ bi ba ñëwaat ci sëriñ bi di ko nettali la mu gis ba agsi ci borom daaru daf ko wax ne ko moom day mi ngi mel ne sa sataleek yi nga nga defar rek lépp lu ci waay fekk te muy lu ko neex maa ko ci def lépp lu ci waay fekk te neexu ko itam na xam ne maa ko ci def kon nag moom royukaay la boo xam ne mënees na ko joxe misaal ci bépp taalibe ak bépp jullit moom nag liñ mën a roye ci moom bari na lool mënees naa roye ci moom aw fit mays naa roye ci moom jaamu yàlla manees naa roye ci moom nangoo liggéey manees naa roye ci moom topp sa kilifa gi nga xam ne moom la kilifa yi doon wax bokk na ci aw fitam te képp ku amul fit doo mën a def lu am solo ci diine ndax wax nañ ko fi xew-xew yu am solo lu mel ne xare badar xew-xew yi nga xam ne xewoon na ci weeru koor wi saxaaba yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xewaloon ko ci fit rek lañ ko tegoon te Serigne Touba da daan wax ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam bu fekkente ne suuf si nga xam ne ci la ñuy dox ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan dox ak saxaaba yi asamaan si nuy tiim moo daan tiim yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi bu nu góorgóorloo rek war na noo mën a am la nga xam ne moom la amoon kon nag. borom daaru moomu képp ku ko roy ci fitam woowu dana la dimbale bu baax sama waajur sëñ Moustapha Absa dafa ma nettali ne ma bi sëriñ bi demee ci géej gi dafa am benn bis boo xam ne tubaab bi dañoo yebal ñoo xam ne dañoo war ay fas ñëw bu Mbàkke Bawol ba ñëwee ñu laajte ana kan la fi sëriñ Tuubaa bàyyi ñu joxañ leen fa nga xam ne fa la boroom daaru nekkoon ba ñu demee dañ koo jiital moom muy dox ñoom ñu war seeni fas topp ko loolu nag sëñ moo ko nettali nee na bi ñu ko toppee ñuy dox di dox booba nag nee na xaftaanu tor eh, tergaal la amoon boo xam ne moom la ko ñëpp xamee moom la daan sol fu ñu ko fekk nee na ñu jiital ko ak seeni fas yor seeni fetal muy dox ba ñu wàcc ci aw xur nga xam ne mbooloo ma nekkoon ci pénc ma kenn séenatu ko bañ ko séenatul tubaab yi daal di soqi ay bali ci kaw nit ñi nag bañ déggee bali yi dañoo jàpp ne dañ ko rey ñépp daal di tasaaroo daw nis tuuti ñu gisaat ñu jiitalaat ko ànd ak fas yooyu yor seeni fetal jiital ko muy dox ba mu dellusaat fa mu nekkoon kon moom ku am fit la woon koo xam ne fitam woowu lu ñu war a roy ci moom la am na bis itam koo xam ne kilifa la ci tubaab yi ñëw fi lépp dañu koy nettali ndax lépp ci ki mag ñi rek lañ koy jëlee ñu wax ne dafay ñëw waxtu guddi fekk mu fatu ba mu ñëwee comme fi fekkoon ci njaboot gi di di doom ci sëriñ bi kilifa gi wax ko ne ko man de mënumaa ñàkk gis sëñ bi ndax damay dem ndar te dama ko bëgg a gis ci guddi gi fekk boobu fatu na sëñ boobu daal di jaare ci ginnaaw. fexe ba dugg ci néeg ba mu nekk gis ko ne ko kilifa gi ñëw na fi nee na mënu ñàkk gis te day dem ndar ci guddi gi boroom daaru daldi ne ko man de fatu naa ba noppi du ma mën a gis daal ko yéen nag seen ragal googu ngeen nekk man dama cee nekkut ndax man yoreelu ma kenn te tooñu kenn kon duma gis fatu naa ba noppi loolu nag aw fit lay wane te la ko may tamit mooy nekk ci la mar a nekk moo tax mu am fit kon daal xam naa ne liñ ci mën a jànge ci moom bari na ci ak ay jikko yu baax jikko yu rafet bokk na ci jikko yu yi nga xamee ne ni mënees na ko wax ci fit ba tey loolu itam ba tey sama waajur nettali na ma ko bu yàggul moo wax ne dafa am bis tubaab bi ñëw fi fekk ko ci fii ci penc bi muy fii ñu toog nii rek moo wax ne ay garabi limoŋ dafay amoon yoo xam ne dañoo meññ daal ba nga xam ne day day day day bari bay bay wàcc ci suuf tubaab bi mu ñëwee nag ànd ak soxna am soxna si wax ne daa bëgg ñu may ko ci limoŋ ji nee na wax ko borom daaru fekk nag nee na bu bu fi tubaab masaan ñëw ñaare bis boobu suñ moodu moom daal moo moo daa nekk di waxtaan ak ñoom ak di maslaa ak ñoom waaye moom bis bi day mel na daal day day day xaw a mel na lu lu aalo bi tubaab bi ñëwee soxna si nag wax ne daa bëgg ñu may ko ci limon ji nee na mu ne ñu wax ko ko mu ne mu ne leen fàqal leen ko may leen ko benn doom ñu fàq benn dooma limon jox ko nee na bi ñu ko joxee tubaab bi daal làkk ne ko nee na nañ ko dolliwaat ñu waxaat ko boroom daaru mu ne nee leen ne ko nañ fàqaat beneen doom jox ko nee ñu wat beneen doom jox ko tubaab bi newaat nañ ko dolliwaat mu newaat nañ wittaat beneen doom jox ko nee nañu witt bu ñetteel bi jox ko xam naa mu daal di làkkaat nee nañ ko dolli mu ne nee leen ko loolu laa man loolu nag fulla lay wane ak fit te moom li nekk ci moom lépp Sëriñ waa moo ko ci def ni nga xamee ne noonu laa ko waxee léegi kon nag yàlla nañu ko yàlla fayal am na ñu royukaay yoo xam ne mat na sëkk yàlla saxal ñu ci xentu seeni tànk te dëgëral na lu baax bu baax te sàmmono di sant suñ kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ca kër ga yépp ñaan yàlla yàggal leen fi te may leen wér te yàgg ko teewee at yu bari te daje ci ngërëmul suñu borom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Xaadim Mbàkke ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ni indi na ko ca muy lu ñu war a royee ci boroom Darou Moukhty ngir mottali rek li des ci waxtu wi dañuy jëbal kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbàkke mu def taxaw seetlu bu gàtt rek ñu mottalee ko waxtu wi incha allah kon sëriñ Ahmadou ñu jëbal ko kàddu gi mu yëkkati ay kàddu aoudu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu kilifa yi ci jataay bi tey jéggalu bu baax di dogal ngànt itam ni ko sëñ Xaadim waxe rek xëy na waxtaan bi sëñ bi koo def moo am ngant yàlla dogal ñu ne nañ mottali jataay bi man nañ li waxtu yu bokk li ci des waaye li fi kilifa yi wax mat na sëkk amul lenn luñ ci yokk de ko Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne noo ngi koy sant bu baax a baax a baax ndax kàddu yi mu fi wax te yegg ko fi wax kàddu soññee la yoo xam ni tax na mën naa ne muassasatul Wafa bu dee dox ba léegi kàddu yooyu ci li ko tiye ci la bokk ndax léeg-léeg nit xëy na war a nar dàcc wala seytaane nar koo dugg wala bakkanam man war ko man waaye bu xalaatee kàddu Cheikh Abdou xam ne lii ñuy nekke nii responsabilité la bu mag boo xam ni sañatuñ cee dellu ginnaaw kon noo sant bu baax di ñaan yàlla ngeen ko dëgëral ngeen ko kattanal boole kook mbokkam yu baax yépp ba ci kàddu yi nga xam ne moom la sëriñ Abdul Aziz wax moom it di kàddu yoo xam ni kaddu soññee la ak kaddu yi nga xam ne moom la sëriñ Basiir wax di kaddu yoo xam ne mat la na sëkk xawoon naa mën a jeexal wax ji noo ngi leen delloo jéglu bu baax itam ci jotaay bu ko defee itam man li ma ci seetlu rek lu gàtt lay doon mooy jeexital li buñ ci accès léeg-léeg damay am yëg-yëgub ne àdduna lépp fii lay mujj mooy mbir lu mu yàgg-yàgg ci jeex la jëm kon loolu it bind la boo xam ne waras na ko cee mën a jànge muy ne borom Daaru Muxti Sëriñ Tuubaa dañu wax ne daa wax ne àdduna dafa gàtt te li muy gàtt gàtt dunduk doomu aadama moo ko gën a gàtt te dunduk doomu aadama li muy gàtt gàtt fi muy mane ak fi muy tëlee ku gën a gàtt nga xam ne kon góorgóorlu Eh, lu lu jaadu la ci doomu aadama ndax ginnaaw ak dundam lu gàtt la eh, te dund gi li muy gàtt gàtt fi muy mane ak fi muy mane fi ak fi muy tëlee ku gën a gàtt te foofu muy mane ak fi muy tëlee bu ci génnee li muy nelaw ak jëflante yi muy jëflante ak yi muy lekk ak yi muy lijjanti jëm këram loolu la muy jox waxtu muy jox suñu borom lu néew la te yàlla da ko bind ngir mu jaamu ko gese te itam ñu xam ni àdduna moom Sëriñ Tuubaa dañuy xam ne daa wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam mooy lu waaye def rek yow lañ koy fay fa man ya'mal misqaala darratin xayran yarah wa man ya'mal misqaala darratin sharran yarah lu waay jëf rek di ko gis Sëriñ Tuubaa dara wax ne fa kullu ma ajrahu shakhsun min amal wajal nit ki lu mu jëf rek moom lañ koy fay kenn du jël jëfi kenn di ko jox keneen Sëriñ Basiiru mii yàgg na ma dégg muy wax ni moom kenn du yàlla du jaawale jëf yi te lu waay jëf rek di ko gis te kenn du jël jëf yi kenn du jëf ba noppi ñu jël sa jëf di ko fay keneen kon góorgóorlu lu mat a def la te itam Sëriñ Tuubaa wax na ne daana wax ne lu ngeen am ci suñu borom rek ak lu ngeen jëf ci lu baax ne ngeen ko jéggi te xam ne lu ci ka lu ngi ci kanamam mooy lu waay defit ci lu baax mu bañ koo gis te xam ne yàlla am du jeex te lu ne mën nañ ko am ci moom boroom Darou Moukhty mi daana wax ne itam àdduna lépp ci ay rëdd lay lay mujj li am solo mooy kon maanaam nga fexe ba say rëdd di rëdd yu baax mooy boo fi jógee des na rëdd ne lii moo ko fi waxoon lii moo ko fi jëfoon lii moo ko fi defoon loolu kenn mënta am ma maqaamam kenn duñ la ko defal moom noo mën a toll rek bis dina ñëw ñu nett li say mbir dara wax nag na nga fexe ba yow bu ñu lay rëddal say rëdd lépp di lu baax kon jëf ji nga xam ne moom la mu assatul Wafa jëf ak gaañi ci ne ñëpp ci xëy na ñoom kilifa yi dañoo baax rek waaye ci seen xalaat ñoom yu rafet ak seenu taxawu ci lañ ko jëfee wala fi yàgg nañu wax ne peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca wagg ya kon noonu rekk la demee noo ngi ñaan ñoom sunu kilifa yi yàlla yàggal leen fi te taxawu leen ci wet yépp ndax Darou yi dinay wax lu bari ni yàlla defal na leen tawféex kilifa yi lépp loo bëgg ci lu baax duñ la gàllankoor te dañ la cay soññi dañ la cay sax wax wax yoo xam ni boo yaawee gaawee gis sa bopp mën nga jàpp ne da ngay da ngay jëfkat bu jëf lu rëy soññi googu nga xam ne ñoom lañ leen am na bërëb yoo xam ni seeni kilifa xëy na dañ leen gàllankoor ci yu bare bari yoo xam ne dañ ko bëgg a def te duñ ko mën def fii nag moom. lépp lu waay defut ci lu baax ci yow la waaye sëriñ bi moom waxtu ne lépp looy yéene walla nga koy def ci lu baax dala cay gën a soññ waaye du la ci gàllankoor te dala cay jàppale itam ma jeexal ci li ñu doon wax rek ci wàllu kilifteef gi itam te sëriñ Abdou Samad wax ci lu am solo mooy kilifa ku ko amul amul xaa ku ko nanguwul mooy mooy am ku la jëlee itam ci sa kilifa itam ci geneen kilifa rek la la jëmee te itam àdduna itam dañuy wax ne kamata diinu daanu lépp loo def rek loolu lañ lay fay misaal mi mas na ko misaal ci li sëñ bi wax ci sirkul jawaayir di mooy misaalum Seydina Muusa la wax ne sunu borom da ko mës yebal ca wetu géej ga di ko wan maandoom gi nee na ba mu demee mu làqutu ca doj wa di xool jekki-jekki am benn waay bu ñëw simmi ay yéreem dugg ci géej gi di di sangu fekk yére yi def na ci xaalis yàlla dogal am benn xale bu fa jaar làmb yére yi génne xaalis ba ci nekkoon daw ak moom les tuut nag waa ji génn ci géej gi tombeek genn gumba goo xam ni dañ ko doon doon doon dox genn gumba goo xam ne doon dox ba agsi fa bi waa ji génnee ci géej gi gis ko jàpp ne mu mu moo jël xaalis ba mu di ko wisit di jëflanteeg moom bu mujj far faat ko pañe ko kii ko ba faat ko ba waa ji faat ba gumba gi faat ko Seydina Musaa nee na loolu jaaxal ko suñu borom tekkil ko ko xamul ko ne ko waa ji nga gis muy sangu ci géej gi xaalisam boobu mu yor te xale ba jël ko xale boobee baayam dafa liggéey maanaam waa jii da ko liggéey la woon ameel ko xaalis ameel ko lu ci junni yaakaar naa da wax te nungu ko fay maanaam waa ji daa ameeloon bàyyi bàyyi xale bi xaalis te nungu ko fay nga xam ne xale bi lii mu jël xàqam la gumba géey itam ba mu daataa gumba moo reyoon bàyyi bàyyi waa ji nga xam ne moo doon sangu ci géej gi suñu borom wan ko ci ne lépp loo gis ci àdduna rek noonu lay demee mooy yàlla ku maandu la te lépp lu waaye def des na ko fay dañ ko wax ayuk jàmbur loo ci xajamal di nga ko gis ci sag ay ba ci borom xom sax dañu wax ne man yazni yuzna walaw bi jidaarihi man yasni fii baytin bi alfay dirhami fii baytihi yusna bi xeyri dirhami maanaam njaalo sax boo duggee ci kër def ko bis dana ñëw nit dugg sa kër njaalo yàlla ku màndu la moo tax lépp loo bëggut ko la ko fay bul ko lebal kenn loolu yàgg naa ko dégg ci sëñ Basiru mi ñu ngi ñaan yàlla yàggal leen ko fii te taxaw leen ñoo ngi jégalu bu baax na kàddu yi ak jotaay yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muassasatul wafa mi ngi sant bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp wa kullu aamin wa antum bi xayr bismillah ñu tàll sëriñ bi ñaan yàlla